ginnaaw bi mu la waxee xoolal rek gis teel ak déggtal fi muy yóbbu jaam bi doon ut ridal faqir la jënde ridal rahman al qadir bëgg am gërëmu considération wu kontaanteeg ki nga xamante ne mooy ki aajowoo jaam ni moom manul dara manalul boppam tus mu jënd ko li nga xamante ne mooy gërëmu borom bi nga xamante ne ni mooy alqadir mi natt mbiri te mooy kiy dogal waaw léegi nag mu ne la nag waamal boo bëggee génn nag ci lii nooy def ci gistal ak déggatal waamal jëfal li man ñeel ki nga xamante ne dong ida lahu amilta bu dee ne yow cam si moom dong ut ngërëmam dong moom kese moo tax ngay jëf bi wajhihi ngir am nekk-nekkam kontante borom bi tabaaraka wa ngërëmam bu dee lool al waaw nga moo tax nga sellalal mbir yi hein ridaahu nilta jëfal ngir koo nga xam ne bu dee da ngaa sellal jëf ji ngir moom dong ridaahu ngërëmam nilta di nga ko jote dina la ko jox mu ne la ba léegi kon nag maa ngi lay wax ba léegi li tax ngay génn ci ngisal kon ba léegi même fi ñu jóge bii weesu mooy ni ngay faje ndax waxoon nañ la ci paj gi lañ nekk ñi ngay faje ngisal ak déggtal mu ne waamal liman in taktasib ridaahu yakfika fi daarayni maa taxshaahu mu ne ba léegi waamal waay waay jëfal liman ñeel ki nga xam ne muy borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne in taktasib boo fàggoo ridaahu ngërëmam ci jaamu yàlla gi ngay def ngërëmam kese yakfika moom dina la doy dina la fegal fi daarayni ci ñaari kër yi àddina ak alaaxira maa taxshaahu da ngay ragal ci àddina dina la ko fegal la ngay ragal alaaxira dina la ko fegal mu ne waamal li man yuni man istardaahu bi ma siwaahu mu ne waamal ba léegi jëfal li man ñeel ki nga xam ne yuni dina dina doyloo man istardaahu képp koo xam ne sàkku nga ngërëmam ci jaamu yàlla gi mu lay def ko ndax nee na maa taqarraba ilayya abdi bi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi suñu borom nee na ci xadiisul qudsi bi nekk saxiixayni bu Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne yonente bi alayhi salaatu nee na borom bi nee na sama jaam bi fexewul ni ma jegeñ jegeñ lu lu gën li ma ko farataal ci moom kon nag bés boo xamante ne nii yow yaa ngi sàkku li nga xamante ne nii mooy maa ngi jëf hein ngir am li nga xamante ne nii ah waamal jëfal li man ki ñeel ki nga xam ne yuux nii dina la doyloo ma dina doyloo man istardaahu ki nga xam ne mooy sàkku ngërëmam bi taatin di ko jaare ci jaamu yàlla topp yàlla nga mu farataal ci kawam ak la nga xam ne moom jaam bi moo koy def ngir digganteem ak boroomam moom dina ko kookee de dina ko doyloo an kulli ma siwaahu ci leneen ku dul yàlla lay doyloo yow sa bët dootu tegooti ci keneen sa boroom kese waaw gars yi dañ naan sawaay day xaru de liggéeyam bi mu nar a bàyyi parce que gars yi nee nañ ko waroo fi julli kese loolu daa garaaw bàyyi ko ñu beemu julli ma ne la kan moo la wax daa garaaw kan moo la wax garaaw ba nga garaaw mu garaaw garaaw la kan moo la ne paquet julli mën naa ne manu la ne l'islam amul loolu moo existé wul kene yow sa julli yi bàyyil ba wàcc nga julli yëpp loolu amul ci diine ak ku la ko mën di wax amul amul tuddal ma benn boroom xam-xam lay du duggal fu la neex woowal ma boroom xam-xamu xanafi bu la neex mazhab yi maliki yi shafi'i yi xanaabila yi ak en dehors ñoom al imam al awza'i imam yi abdullah ibn al bu mag bi rahmatullah alayhi amul kenn du boroom xam-xamul islam bi ku la ne yow say julli mën nga koo paqueté bañ a julli bàyyi ndax da ngay liggéey ba boo wàccee fekk julli tisbaar tàkkusaan timis gee loolu amul lool saa n'existe que ñi ñeme yàlla ñuy wax biir Sénégal ñoo kese ko ñemee wax amul ci diine loolu amul loolu du lislaam ah. ku ko waxit loolu jëliwu ko ci lislaam ci bakkanam ak ka mu dégg mu wax ko bu dee sax ka muy wax moo ko wax parce que ñun suñuy nettali du dëgg voilà ci kooku la jóge dara la amul loolu lislaam reconnaître ko yàlla daa xamul loolu mooy lan mooy tegu ko sharia tegu ko loolu xamoo ko ci diineen ni ko fi voilà yow nga naan waa ji daa rek bàyyi ko waaye ma bu dee naru fee julli te moom mënu la julli feneen fii rek la mën a julli ñu ne ko doo ko fi defee. sinon ñu licencier la ma ne nañ ko licencier wax na dëgg yéen ñépp waroon a tax taxaw ñu licencier leen bu dee seen diine jaral na leen dara ngeen naan waa ji daa waaw suñu borom nag mu ne la nag sëriñ bi na la jëfal ngir ki nga xam ne hein képp ku sàkku ngërëmam dong ci jaamu yàlla jamuy def dina ko doyloo ci leneen lu dul yàlla waaw mu ne la waamal liman idajtanabta nahyahu niltal karamata wa kulla bughyahu bu wa kulla bughyahi <laughs> ndax nahya bughya <laughs> voilà <coughs> wala boo yow boo yaa ah mu ne kon waamal jëbal li man ñeel ki nga xamante ne muy sa borom ba léegi ki nga xam ne irak tanabta boo teetee tam mooy toddu ko na yëhu ay tereem yim la tere nil ta nga daj di nga am alkaramata li nga xam ne mooy ak teraanga yi mim lay defal wa kulla bughya ak lépp loo xamante ne moom ngay sàkku sa dépp càkkutéef dina la ko utal moom dina la ko faggul dina la ci taxawal moom borom bi tabaraka wa taala kon nag mu ngi noonu mu ne xubbu zawali nicmatin an mutadi huwa almusamma indahum bilxasadi mana la nag léegi pare nag ci wàllu riyaa ak suma suma ak riyaa ginnaaw ba mu la waxee ci détail ñooy ñan ak ci teg teqantal wax la ni ñu koy faje foofu la yem ah ci liñ mujjee wax léegi nag muy dugg ci yeneen caay-caayu boo xam ne dafa takko xol yu biire yi yeneen bàkkaar yu rëy yi nga xam ne ki nam ma jëm ci boroom na ko moytu sinon da koy alal ki jullit bi na ko moytu tout court da koy alal waaw loolu moo tax gars yi na tasawuf lii moom kenn du la ne am ko garaw añaanal del def nekk lay tax nag nga sell ci yooyu te mooy yoonu tasawuf yu bari ne loolu moom farata la voilà mooy ñépp sax loolu ku xalaat tuuti da xam ne lii moom lay sellal di farata la de façon kan mooy taxaw naan loolu du farata waaw ka <coughs> léegi léegi nag muy ñëw ci beneenuk caay-caay daa tàmbalee di ko définir di wax mooy lan mu ne xubbu zawali ni'matin bëgg bëgg ku tar zawali toxu deñ ni'matin xéewal an muhtadin ci koo xam ne aji gindeeku la nit koo xam ne ku gindeeku la ku yàlla defal xéewal nga bëgg xéewal goo toxu ci moom jóge fa dootu ko am mu ne huwa al musamma loolee mooy li nga xam ne moom la ñuy tudd indahum fa boroom xam-xam ya rahmatullah alayhim bil xasabi ci kiñaan kon nag iñaanangoo mu ngi ñëw ci geneen feebar li nga xamante ne moom garaaw na ba yonente bi saa saa ne woon moom moom day lekk jëf yu baax comme li nga xamante ne safara moom lay lekke matt mu tooy kon nag xasadoo ngoog mooy cinquième ginnaaw kibru ginnaaw li nga xam ne al ujbu aaw jëf ginnaaw déggatal ginnaaw suma ne déggatal ak ngistal léegi juróomeel bi mooy alxasad ci la ne nii mu ne li kawnihi fiha lahu lahu biha mu ne tax waa ji di añaane waa ji <coughs> mu ci waaje lan moo tax ndax kat waa ji nga xam ne mooy aji jëndeeku ji waa ji borom bi teg xéewal yi ci loxoom nekk na ci xéewal yooyu mu ko defal lahu salaahu day ci mën a yéwénal ay biram man di dund correctement nekk ci état bu baax hein waaye di ci dimbalee di yéwénal mbir yi di doxal chantier yàlla yi yooyu da ko ciy man te day mën a defar ay mbiru boppam te wa yurtajaa lahu bihal falaahu te kon ku ngindeeku la borom bi teg ci moom xéewal yooyee moom dañuy am yaakaar bu yaakaaru lool këneen lii alalam ji xéewalam ji ko borom bi defal ci lay jaare texe ndax moo tax sëy moo tax yonente bi alayhi salaam waxoon sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu ne ko ni'mal maalu saalih lirajuli saalih ni'ma askay ni'ma aka baax almaalu saalih alal joo xam ne yow yiiw la tegu ci loxoy koo xam ne ku yiiw la voilà fekk moom dañ ko doon jox muy xaw a réticent di kii mu ne ko noonu jëlal rek waaw <laughs> ni'ma eskay al maalu salih li nga xam ne mooy alal ju sell tegu ci loxoy ku baax kéegi nag comme que tegu na ci al ku gindeeku kii loolee lañuy yaakaar mooy de façon dina ci gindeeku dina ci defar ay mbiram ba tax jaamu yàllaam ngi jag te kum ci mën a dim dim dim dundal ci ñi war a dundal dimbali ci ñi ci war a dundal te tamit moom dinañ yaakaar ci moom